mais loolu waxoon naa la amaan loolu gënu la dëgër même bu dee ñenn ñi moom lañ dëgëral ne loolu si parce que le saa sab lim ne fala tutehu malak bu ko jox sa alal loolu day waa ne kon loolu euh, farata la mais bon loolu amaana li waa jumhur wax moo moo gën a dëgër mu ne kon nekk na ci xadis boobu xatlu possibilité jawaazu qatlil qaasidi ki nga xam ne day jublu ñëw ngir li axdi maali al maal maal bi ghayri xaq jël sa alal ci loo xam ne amu ci benn xaq moo xam nag alal ja muy jël lu tuuti wala lu bari la ndax hadith bi dafa joyal mu ne lii mooy waxu jamaahirul ulama mu ne wa qaala ba'du ashaabi Malik lenn nag ci ñi nga xamante ne ñooy Maliki yi ñoom lay wax mooy ashaabu Malik rahmatullah alayhim ñoom ñu ne non attends affaire bi lenn la bu dee ne lu tuuti la waaw euh, bu boobaa euh, bu dee lu tuuti la soxla mooy liñ doon wax naan bu dee ab rad yi nga yor abrigo glace sawaay ñëw ne la eh, waayow génne paaka bi na la jox ma ñoom nag ñoom nañ ne kastaw bi comme yére wastaami ak ñam boo yor ko mooy liñ doon wax rico glace ab ñam la wala nga jënd sa kebab sa waay génn rek walla yor sa sa sa carton bu pizza génn fi nga ko jënd génn rek laqarte ko benn koñ rek ab agresseur taxaw na la indi eh, carton bi la wax voilà léegi loolu ñu ne bu dee loolu moom man nga koo jox garaawul quoi loolu rek la imaam An-Nawawi ne wa hada laysa bi shay loolu moom du tus wax yi du tus <laughs> way wa sawaabu liy dëgg maa xaalahul jamaahir li jamaahirul ulama donc Maalikee rahmatullah li ëpp ci ñoom loolu la mooy ma ne lu tiwteeg lu bari parce que affaire yi principe la moom laa doon wax keroog ay principe la affaire bi nekkul ndax yow ay alal yi wala dund ji moo gën a tedd alal ji waaye yow loolu da koo gën a xam yonent way saa saa mi ne waaji xareel ak waaji lay laaj ko waaw bu xareeg man mu ne nga xareeg moom bu faatee boo ko faatee moom mu dem sawara bu la faatee nga nekk shahid danga koo gën a xam yonent saa salaam waaye ana ban ñam la ñuy peser dund doomu aadama mais lii ay principe la yoo xamante ni képp ku ko amul mooy am ngeen problème waaw léeg-léeg du waa li mu def du du du li mu jël valeur li mu jël est ce bari bariwul moo am solo déedéet mooy principe yi la est li mu def lu jaadu la wala déet est ce yàlla la. loolu mooy combat bi loolu on combat contre ça mais pas pour récupérer deux euros wala yu mel noonu sinon bu doon deux euros rek nit ki mën na koo muñ mais c'est les principes principes yi mu teggi muy principe de justice loolu moo tax yonent bay saa saa mu ne kon nag wax jii du waxu tus wax sawaabu <laughs> ma <laughs> <laughs> ah? euh, mooy li ñuy wax quoi waaw waaw kon nag mu ngi noonee wallahu taala alam léegi nag mu des euh, waa léegi côté bi xaaral xaaral parce que am na benn affaire parce que hadis bu ñu seetloo <laughs> mooy yonent bi alayhi salaatu salaam euh, euh, mooy li nga xamante ne nii euh, dafa wax waa ji ay principe yoo xam ne moom la ay ay ay étape bu boo boolee xadis bi ak xadis télé ndax même xadis bi la mooy dene fàttalil waa ji yàlla fa zakkiruhu billah fàttali ko yàlla mais loolu mooy principe bi ngay dox mais léegi wax ji mooy waa léegi bu dee ne waa ji waa ji moom yooyu da coow faale parce xam nga li wax dane ko fàttali ko yàlla mu ne mais bu dee fàttali ko yàlla mu ne ko dimbalikool jullit ñi nekk sa mu ne waa bu fa kenn newul mu ne ko dimbalikool sultaan bi sultaan bi boobu nag nekkul ah monsieur le président mais bu dee policier yu fi nekk ñi nga xam ne ñoo fi taxawal autorité wala ay gendarme wala yooyu mooy nga nga nga nga leen ko mais sauf que yow affaire bii nii xam nga yaa ngi naan mais mais mais lii bu ñu ko doxalee réellement nañ jël agression yi ni muy xewee yow agression yi premièrement en général bon léegi la gars yi di def lu leen neex jël seeni gaas yi di def lu leen neex di dóor di di di di di def à voie publique devant tout le monde yor seen gaas yi dóor ci suuf comme li ñu waxoon. voilà après mu étincelé kiy jël affaire foqar ci affaire jaar yi dox jàll mais dama lay wax est-ce yàpp nga ne ki nga xamante ne nii fu lëndëm nga dajeeg moom wala yooyu loolu xanaa bu waxtaan bi lenn la premièrement bu la eh, alhamdulillah dox ma saak bi dox ma li nga ne ko sëñ bi bu boobaa nga ne ko maa ngi lay fàttali yàlla voilà fàttalikul yàlla ragalal yàlla sawaay waay ragal waay yow rek kii bu boobaa da nga amante fan ngay ja yow premièrement loolu mooy bu dee ay nit a fa nekk ci yoon bu loolu mu naan euh, waa ji bu boobaa dal la koy waxe day taxaw di dem ci ñoom naan leen gaa yi non gaa yi du def mooy ci saa si ngay wax ci kaw ne leen ne leen ah yéen julli yéen yéen yéen mbooloo mi kat kii daa bu jël sama alal mais bu dee faalawuñ la comme léegi nga xam ne ay benn benn ay ay ay ay ay ay kii lañu mooy ay nit lañ yoo xamante ne nii euh, ay égoïste lañ ay bopp sa bopp voilà nit ñi dañuy nekk ci problème ku nekk naan ah ku nekk mag ah, sa problème bopp la gars yi di jéem a ñii di jéem a lire journaux ñii di xool téléphone te ñu ngi agressé benn waaye seen wedde ñu mel ni seen ñoom ñoom gisuñu lu xew ñu mel ni ñoom gisuñu lu xew quoi walla iyaazu billah xam nga lool c'est grave mais mooy ci yoon loolu moo tax fu ñuy euh, loolu sharia amoo ko jëkk jàngale non assistance en personne en danger la tudd moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam mooy fekk koo xamante ne ni ñu ngi koy àtte ñàkkal di jëlee àqam yéen ngeen nekk fa man ci dara ba pare ngeen toog wala ngeen war koo mën a dimbali dimbaliwu ngeen ko yéen ñooñu da ngeen di am daan boo xam ne dinañ juge bay xool lu tolloog lool mu teg leen ko waaw par quelle raison non assistance en personne en danger yéen yéen a ñàkk ñëw indi ndimbal personne nit koo xam ne daa nekk ci danger léegi moo yeneen saa sab état bi yooyu la jox fàttali ko yàlla bu nee waa ji ciwul nga woo ah yéen nit ñi sa waaye bu ngi bëgg a jël sama de gars yi faale wuñu la bu boobaa sultaan biñ lay wax est mooy yow foofu waa ji da lay may nga jóge foofu ah dem ba chef le ministère de l'intérieur wala ah, euh, poste gendarmerie bi wala kii bi di loolu daa mën nekk. moo tax waa ji ne ko mais yeneen saa salaam mais bu dee euh, sultan bi daf ma sori nag bu boobu mu ne ko nag xareel ak moom loolu mooy yii yëpp d'accord loolu nag mooy il faut taxawal moom laa loolu wax wutewul liñ doon wax dara xam nga lan la lii mooy bu dee ne possibilité yi nekk na bu dee possibilité yi nekkul possible amul mooy dangay ngay jàll ci beneen étape bi ci tegu lenn moom mën nga ko mooy fàttali bi man nga ko mooy bu ñëwee rek eh, nga ne ko sëñ maa lay maa ngi lay ba fàttali ko yàlla wala sëñ mais bu boobaa mooy ci tàng ta te ngay moytuwaale di waajalaale sa bopp bu dee faalawula nga gis mu ñëw rek xaw a xaw a xaw a mel ni ku lay jam yooyu da nga koy waa yow nga fente ko bu boobaa tël nga koy dóor tël waaw boo amatul naan non yow yéen ñaar kese la wala mooy façon nit ñi nga xam ne ñoom lañ mel léegi nga xam ne bu kenn bu ñu ñàkk att ñàkkal kenn ku nekk mel ni yëgu ko waaw kenn du ci jàpp waaw kenn lu ñu jàpp kenn du jàppale kenn ñooñu seenu nekk fa seenu ñàkk faa nekk yam bu boobaa yow benn kese mooy fàttali yàlla bi kese moo fa nekk mais bu dee ay nit lañ yoo xamante ni seen yoon newu ci nga fàttali leen nga ñàkk fàttalee yem xare bi ngay ngay ngay ngay xeex ak moom kay bu boobaa nag bu la faatee lii am bu la faatee yow nga dem àjjana bu dee yaa ko faat qadamuhu hëdër moom mu dem a aw deretam kenn du ci indemnisé tous moo ñàkk waaw loolu la lii mooy li nga xamante ne mooy hadis bi lii la doon wax waaw lii la doon wax mais pas bon euh, affaire bi voilà yow yaa gën a tay ne euh, ki nga xamante ne nii mooy agresseur bi hein agresseur bi manoo nekk du la may nga naan da ngay dem di xooli autorité di ko wax non li la mooy ñi nga xam ne ñoo fa newal autorité bi jege foofu fi affaire bi xewe te bu boobaa ñoom ci seen bopp waruñu woon a xaar buñ gisee loolu rek dañoo war a intervenir waruñoo xaar sax waa ñi di wax waaw ñaar ñuy jàppante même buñ xamul lan la dañu war a intervenir waruñoo bàyyi noonu waaw ngir leerlu si mbir mi ñoom police yi wala ñi nga xamante ne ñooy ñi nga xamante ne ñooy gendarme yi waaw <laughs> wallahu taala alam léegi nag kon lii lu am am solo la kon état bi àngo moo tax xadiis bi ah, loolu dañu koy jàngal que ne étape yooyu ngay jaar mais étape yooyu bu dee ne yow xam nga ne gars yi étape yi dafay amul gars yi c'est des agresseurs yoo xamante ne nii jour bu nekk wala semaine bu nekk ñu dégg ñu bon yi ñuy def rayaate jël dagg cëru jàmbur yi jël ci yow bu boobaa bu yeboo nga yor ngànnaay boo xamante ne booy booy booy bu moi ah. au cas où ah. te bu boobaa yow booy yow bu ñu nee xaas da yow da ngay def li yeneen saa sa wax ne leen nag maa ngi tey bu dee góor nga yor nga degene waale te leen maa ngi leen di fàttal yàlla tiiri ci kaw tëb waaw bu gaa yi dof doflu nag di di gën a ñëw bu boobaa tamit lenn am na mooy bu nee ne waa ji man nga koo dóor bal tànk tël affaire boobu dina ko arrêté loolu tamit defal loolu quoi <laughs> waaw loolu tamit <laughs> mooy lépp loo xam ne mën naa jar lor mën na jañ lor gi ba moom lor gi mu naroon teg la du am lu gën a ndaw topp lu gën a ndaw defal loolu mooy par exemple yow bu dee yow yow yor nga loo xam ne am nga euh, possibilité port d'arme même loolu manoo ne bon man bon man j'ai possibilité daar d'arme léegi comme que gars yi ñëw nañ man hey maa ngi leen di fàttali yàlla ñu kii rek ma tiire ci bopp yi déet boo tàmbalee loolu ah <laughs> mooy bu dee nag xam nga ne boo dóoree benn waay la boo dóoree bal ci tànk bi tël tànk bi toj waaw exploser sa waay mooy loolu xam nga loolu en général du ko faat mais de toute façon lim na doon def dootu ko def yow defal lool. waaye nag bu dee nag daa nekk camouflage boo xam ne yow xamatoon lu mu demee noonu nga tiire noonu mu dal ci xol bi dara fii kooku mu deewee dara fa damu fu waaw deretam sa waay kenn du ko indemniser tous te kenn du la inquiéter waaw lii mooy charia bu dee nag c'est les démocrates les si jooy beneen affaire la ñoom ngay gis waa joo xam ne day dugg magasin jàmbur wala buraliste kenn wala tabac kenn mooy ñooñ di ay ay ay yor boutique ñëw di laaj kees gi waa ji bañ gaa yi nar nar nar koo defar indi seen seen arme la ñu yor waa ji dàq leen wala tiire leen am ñu ci faatu wala ñoo xam ne am lu leen fi dal gaa yi porté leen plainte ñu ñu ñu yóbbu leen procès am na ku ma ci déggoon France moom waaja biraliste la comme yooyu boutique yooyu di jaay ay ay ay ay rek yu mel noonu mais waa ji dana moom dafa mujj sax di rëccu daal lii bu ma ci yëgoon yii yëpp sax ma bàyyi woon ko mu jël li muy jël te loolu c'est grave te te moom li ko gën a excédé mooy c'était pas la première fois c'était xaw ma la troisième fois bandi di ñëw ci boutique am waaw jour bi mu défendre boppam nag gars yi porté ko plainte bu ko procès boo xamante ne nii sa waay daa mujj découragé xam nga loolu lool justice loolu du justice loolu justice yu nit ñi la yàlla mooy li ñu leen saa sala wax ara'ayta yonent saa saam gisoo bu benn waay ñëwee bëgg jël sama alal mu ne fala tuti'hu maalak bu ko jox sa alal waaw ci yeneen waay mu ne fàttali ko yàlla bu bañee am ñoo xam ne mën nañ la dimbali julli ñu ne foofu nga wax leen ko ah sëñ bi diw de yéen mbooloo bi diw daa bëgg jël sama alal ñoom itam waruñoo toog di xaar ñu ñëw waaw def groupe ndax bu ngeen defee groupe wër ko ndombo bu boobaa dina am problème waaye bu dee ñooñu ñu ne fekk ñu fee nekk wala buñ fi newul. autorité booy booy woo benn policier nawu fi homme de homme de tenue bu nekk côté yi amu fi te waajuru la may mukk nga fiy jóge bu boobaa nag nga défendre sa bopp waaw geex na ma nga défendre sa bopp waaw boo boo ko faatee bu boobaa ci sariya réew mu ñu doxal sariya jeex na amul ay mbokkam ñëw ba yenn yi nit ñi war nañu am ci yooyu ak ci fii gis naa fi lu mel noonu ñoo xamante ne nii yéen seen doom ba ñoom ci seen bopp moo doon agressé da doon agressé waa benn benn waa ji faat ko waaw waa ji faat ko dóor ko balal waaw léegi nag ay famille wax te ñooñooy jullit la na ñu ñëw nag voilà ut avocat ñu porte plainte waajeg yooyu voilà ça ne pas une fille ñii eh, xoolal ma xalaatin yu yiis yooyu yow ñoom fii mu ne fàtte nañ li seen doom doon def mooy ak càcc ak jël alalu jàmbur yi ci par force koo xam lu sàcc sàcc da ngay sàcc lu nëb mais ñëw foqar ci alxasbu lañ doon def moom moom du loolu sax lañ nekk di di di te ñooñu en général bu ñëpp ah mais am na ñoo xam ne xam nañ seen réputation doom niñ mel di agressé nekk ci mbedd yi di def ay tojaage di def li ñuy def tànkal nit ñi sonal nit ñi. rodéo urbain yor seeni moto di tànqal nit ñi yor seeni oto di daw lu leen neex di def lu leen neex ba pare nekk ay sàcckat waaw dañuy sàcc waaye dem dañuy xas ba dañuy nangu alalu nit ñi di agressé ñu bari xam nañ ko ah léegi yow sa doom def ko waa ji défendre boppam lim man mooy bal la yoroon nee ko tul mu wadd ngeen ñëw yor seen noir fumé waaye ça ne mérite pas ce qu'il a fait ne mérite pas une waaw loolu c'est la démocratie bu doon en islam de réew mu ñuy doxal sariya saa yi dañ naan ko eh, eh nos condoléances parce que kenn du dee ñu naan baax na ci waaw mais dinañ la dëfal de mais fii moom na la leer ne indemnité manoo ko am te waa ji dara du ko ci fekk parce que loolu mooy àtteeb yàlla loolu mooy àtteeb yonent bi alayhi salaatu salaam waaw mu ngi noonu. kooku fa damuhu xëdër li daanu wayew waaw <laughs> mooy kooku ma ne kenn du ko kenn du ko kenn du ko euh, mooy euh, nu mu tudd euh, deretam neen na kon nag mu ngi noon loolu dafa leer waaw walla imaam al-Qurtubi mu ne yeneen saa saa nag li mu wax rahimahullah la tuti'hu wa qatilhu loolu nag dalilun ala anna al muharib dañ koy woowe muharib bu dee dañoo nekk ñoo xam ne ay groupuscule ay groupe lañ yoo xam ne armée wu nekk ci biti dëkk ba est-ce que nañu dañu obligé nekk ca biti dëkk ba obligé wuñ buñ nee ci biir dëkk bi di fekk lëbbee c'est la même chose wala ak biir dëkk bi kooku al muharib la yajuzu warul an yu'ta an yu'ta shay'an lahu balun min al mal idha talabahu ala wajhi ma am hadis bi loolu yeneen saa sax ne bu ko jox ba pare nag xareel ak moom day wane ne ñu mel noonu agresseurs yu mag yooyu jaaruwul ñu leen di jox dara ci alal loo xamante ne lu am solo la waaw fekk di défendre leen nag fekk loolu mu ngi possible du nag lu ndaw lañu leen di jox walla lu bari kenn du leen jox tous te kooku noon dafa war ñu xarek moom waaw mu ne loolu moo tax imaamu Maalik rahimahullah ne al muha ne qitaalul na jihaad waaw ñooñee nga xam ne muhaaribiina ñooy nekk di xare yor nekk ay groupuscule de ay groupe de bandits de coupeurs de route yoo xam ne ñoo nekk di semer terrible ci dëkk bi sa'arul bilaada wal buldaan waaw ak turuq yi fépp di coupeurs de route nekk ay ay ay gang yooyu xare ñoom loolu jihaad la imaam Maalik ne loolu jihaad la waaw loolu nag leer na waaw mu ngi noonu mu ngi noonee waaw te loolu ci buntu taxyirul munkar la ndax xaatilu waaw kanta est beneen côté bi imam Maalik yi doon wax naan est ñeneen ñi mooy lenn ci ñoom wala dafa dagan rek day war ne yeneen saa dara war na rek loolu dagan la bu ko defee loolu bon mooy waa ji c'est pas obligé ñu ne la non du obligé wul à vrai waaye mooy bon loolu lañ gis ne moo gën a dëgër waaye mooy nekkul ne que bon loolu day tax ñuy euh, bon amaana euh, non loolu ma ne euh, loolu yeneen saa saa lu digal mooy waa ji bu ko defee kooku mu def ko sax mooy li gën a ràññee ko waaw kon nag mu ngi ne ci taxyirul munkar la léegi nag mu des euh, ginnaaw biñ gisee ñu ndaw ñi gaa yii nii nga xam ne comme benn agresseur la xam nga ne ara ayta in jaa rajulun bu dee benn waaye daa ñëw léegi nag ñu ñëw tuuti pour tëj après li ñu waxoon mooy après recensé li imaam al-Hafiz Hajar wax ñu xool ñu neuf yi ñu am est que am na ñu ñim ciy yokk après ndax am na bien sûr ñeneen ñoo xam ne am nañ àtte bi bu ko defee ci la ñuy jeexale loolu léegi pour hadis bi comme que mu ngi gudd buñ ko ci naree teg ci timis gi mu ngi dugg nii daanaka li ci des ay deux trois minutes mu def pour gàttal rek mooy euh, ñi nga xam ne ñooy al-muharibin ñooñ nga xawante ne ay groupe de gang lañ de bande de grands chemins mais Euh, est-ce que boroo xam-xam yi nag wuute ñooñu waa léegi comme que gis nañ xadiis yi côté imaamu Nawawi euh, imaam al al Ahmad an-Nasa'i que ne euh, Abdullah waa ji bu ñëwee bëgg jël sa alal daal di koy waar waar ko fàttali ko yàlla waaw bu bañee nga xool nga xool ñi nga xamante ne ñooy. Euh, jullit ñi nga xamante ne ñoo nekk ci wet gi waa léegi euh, loolee ah ñoo ñee waaw eh, <laughs> nga xam ne loolu lañ jàppe métier mooy loolu mooy mu xaarib mooy ñi nga xamante ne nii am càcc am càcc lañ jàppe métier am agression mooy liñ doon wax rek jàpp ne daal noonu mooy amin wi nga xamante ni daal ñoom daal noonu daal la ñuy amee ab alal noonu daal mooy li nga xamante ne nii daal am alal daal nii la waa léegi wax ji mooy ñooñu euh, euh, euh, léegi est bu que leen di pour xare ñoom hein est-ce dañ leen di waar ba pare wala kenn du leen waar voilà loolu mooy laaj bi <laughs> waaw loolu mooy laaj bi est-ce leen di waar avant de cooki ak ñoom mooy autorité yi parce que autorité yi ñoo leen di ci ah waaw autorités yi autorités yi ñooy ñi nga xamante ne nii autorités yi ñooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, euh, dox ci yooyu ah voilà c'est pas n'importe qui ñooy parce que ay groupe de gang lañ waaw léegi nag borom xam-xam yi wuute mais loolu est-ce que lu boobaa dañ leen di woo fàttali yàlla laata ñu leen di song yu fa yónni armée bi wala GIGN. waaw groupe d'inter groupement gendarmerie d'intervention rapide waaw brigade biir d'intervention rapide yi ñu dàq leen tëbali leen voilà wala fekk leen dóor leen un coup de bett leen voilà muy opération coup de waaw nga xam ne ministère de l'intérieur wala ñi nga xamante ne mooy monsieur le gouverneur bi jiite foofu wala le commissaire de la police locale du commissariat est-ce que daa war a dem waxtaan ak ñoom woo leen ci dialogue fàttali leen yàlla ba pare hein wala de day ñëw dal seen kaw waaw ndax ay ñëw yées lañu waaw kon nag loolu <laughs> waa jumhur ne dañ leen di lañ dañ leen dañ leen di kii ba pare waaw dañ leen di laaj dañ leen di wax woo leen ne leen jàjj leen ne leen nag arrêté leen ni ngeen nekkee waaw on vous donne un ultimatum bés bu ngeen continuer seen caay-caay gi ngeen nekke li leen di yoo mooy ah l'armée est prête waaw nos hommes soo prêts pour fekk leen seen ruq-ruqaan yi ngeen nekk dinañ leen génne même fu ngeen mën a làqatu bu ngeen duggee ci wanag yi sax dinañ leen fa génne wax leen wax ju dëgër fàttali leen borom bi fàttali leen waxu yonent bari saa saa ak gravité li ngeen nekke ak tamit àqu nit ñi nga xam ne moom ngeen di jël waaye seen borom mi nga xam ne même ngeen di moy ci lii ngeen xam ne moom ngeen nekk ci giis waaw waaw loolu wala waa jumhur wax ne loolu ngay njëkke <laughs> waaw am lenn ci boroom xam-xam yi ci xanafiya yi rahmatullah alayhim ak ñeneen ne non non non ñoon boo leen di kii ñuy defaru bu ñu déggee ngeen di wax lool dañuy gën a dina mën a laqatu man leen a échappé ba pare bi xaar bu boobaa man nañu faat ñu bari ci armée beeg ñi leen di ñëw ngir déggati leen non non ñooñ dañ leen di bett dañ leen di bàyyi ba dara xewul fekk yéen a ngi def opération secrète l'armée beeg wala les brigades kii dañuy jekk rek dóor leen coup de poing tëb waaw daal di leen bett parce que ñoom ci seen bopp la ñu nekk ñoo gën a xam ne jaaduwul lool doy na daa wax loolu doy na woote laa wax. ñoo gën a xam ne liñ nekk jaaduwul moo tax dañuy laqatu waaye même bu dee dañuy nekk foo xam ne fu ñu leen xam la ils sont en dañuy dañuy bri dañuy dañuy bunkeriser wu ba pare armé wu jusqu'au nom parce que xam nañ ne c'est liñ nekk jaaduwul kon nag ñoom jaru dañuy ñëw ne boo xam ne moo leen di waddal waaw mu ngi noonee <laughs> kanta al imam Ibn Rushd rahimahullah al maliki <laughs> mu ne ginnaaw bi mu toxalee ne imaamu Maalik nee na dañ leen di woo waaw dañ leen di woo d'abord comme li waa jamaahir wax kanta Suhnun moom ànd ak li leen ni ci Hanafiya yi wax rahmatullah kenn du leen woo dara ñooñu dañ leen di bett waaw waaw waaw <laughs> waaw parce que imaam Maalik daa xool ne amaana loolu topp tamit xadiis bi li wax amaana lool dina tax gaa yi jàjju dina tax nàngam ak nangam li ñuy yaakaar ci ñoom bu ñu leen woowee bu ñu leen pàttee yàlla te ne loolu dina tax ñu bàyyi li ñuy def waaw ak nangam ak nangam kanta sox nun dafa xool ne gis nga gaa yooyu de toute façon ñoom xam nañ li ëpp ci ñoom yooyu da leen a yëngalul <laughs> waaw non yii gaa yooyu loolu boo leen koy wax bu ñuy dégg ñuy wax loolu ñu ne gaa yaa ñuy waajal ñoom itam ñu waajal di xaar waaw mu ngi noonu. waaw léegi imaam al-Qurtubi mu ne la affaire bi leen non imaam euh, Ibn Rushd rahimahullah mooy bu dee de gis nañ ne bu ñu leen woowee li ëpp ci njort autorité yi mooy que ni euh, ñoom dinañu jàjju loolu lañuy def waaye bu jàppee ne bés bu leen di woo day tax ñuy waajal di préparer wu ba pare entre temps ngeen di woo leen di di def ay dialogue ay kii ñoom ñu ngi def seeni mbon mbon di dal ci jullit ñi seeni alal. bu boobaa kenn du xaar loolu loolu la waxu Safnuun bi rahmatullah alayhi mooy mu ngi noonee léegi mooy dañuy xool daal est-ce bu ñu leen woowee dina tax temps yooyu ñu arrêté te par préparer au dialogue bu dee yooyu nag yooyu yëpp ja bu ñu leen di woo ñu ngay waajal di di continuer liñ nekk bu boobaa kenn du leen xaar coup de poing nga leen di dóor coup de grâce ñu leen tël daal di leen fekk fañ nekk daal leen encercler parce que ñooñu seen yàq bon na te rëy ci réew yi wallahu ta'ala a'lam kon nag ci kaw noonu dañuy yam hmm, noonu waa kon nag mu ngi noonu problème wu ak gravité wu agression boo fi bu ñu la rayee ci sariya moom sawaay damu ko xadar mooy yow amoo benn indemnité buñ lay jox yàq say bokk te neen saa saa nee na yow sawara gi jëm loolu mooy lan sawara gi jëm mooy yelloo na dem sawara borom bi nag ci mbaaxam mën na koo jéggal waaw mais bu ko jéggalul amul dara tinu deful kenn tinu ko agresseur boobu moom safara la jëm waaw moo tax yeneen saa saa ne bu ñëwee bëgg ñu xalal bu ko jox dara waaye yeneen saa saa bu xareek mag nga xareek moom mais bu ma ko rayee bu ma rayee nag nga yow sahid nga man bu ma ko rayee safara la jëm waaw loolu moo tax gravité wu képp ko am sa mbokk wuy agressé wala nekk ci yooyu jàpp comme métier waxoo leen dara xanaa xam ne kooku mu ngi ci yoonu sawara direct waaw bés buñ ko ci rayee waaw di agressé nit mun a ko tël bal ci bopp bu dee réewu sariya day ñëw juge bi na ko ah euh, euh, yow xamoo ne loolu noonu amul benn indemnité bu ci am waaw moo tax loolu du métier toje alalu jàmbur yi luubal ko dugal bugg koo jàppe ñu naan ci la tabaxe étage ci la de yóbboo màkk yaayam màkka yàpp yóbbu màkka ci la ci alalu gaa yi yow yaay yées waaw te wax naa la moytul bés dina ñëw boo mayul dañ ci am bés ah wóor na yàlla boo mayul benn waay ngay ci <laughs> bu la sakkee bu la dóoree kuur gi mu yor sawaay fa ngay fa ngay assommé wu dee waaw te bu boobaa nag lu la ci fekk yaa ko teg sa bopp te yeneen saa saa nee na yow moom sa a ngi jëm waaw léegi nag yaay seet bu dee amum alal jaral na leen loolu ngeen ngeen ah du <laughs> essayé leen seet wal iyaazu billah kon yéen noonu bii di ñëw kon ñu gis euh, récapitulatif di ñu am def nañ ko mais dañ koy defar après nag yokk li al imaam al amaa na ñu xool li al imaam Badruddin al Ayni rahimahullah tamit wax bu ko defee mu gën a yaatu.